wa kullu wasfin fiihi madhu rabbina ibaadahu tasif bihi wastajina kulla sifaatin qad nahal ibaada anha wa jaanibha tahuz rashaada fa innahu subhaanahu ma anzala illaa lita'mala bihi fastamila mu ne kon wa kullu wasfin fii la ñëwoon de mu ne wa kullu wasfin yow miy jàngal Alxuraan nag bépp melo ah boo xamante ne fiihi madhu rabbina ibaada nekk na ca melowoo wala nga gis ci alquran comme niñ ko waxe woon ca ñooy suratu alfurqaan wa ibadu rahman waaye ca suratu mu'minun ak yooyu dafa bari ci alquran misaal kese la waaw mu ne boo ci gis fexeel yow nga meloonoo na leen waaw innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhum zaadathum nga fexe yow nga nga fexe mel noonu le voilà kon loolu la fexeel nga meloo bépp melo boo xam ne boroom bi da ciy tagg jaamam yi ittasif bihi waaye wastahjinaa na nanga ñaawlu kulla sifaatin bépp melo boo xam ne qad nahal ibaada daal dinay aaye tere jaamam yi anha ca ca melo yooyu yële wa jaanibhaa ta teet ko mooy sori ko de taxus boo ko defee di nga jote rashada ak njub comme bu nee ca suuratul mutaffifun yi nga xam ne moom jikko yu ñaaw la yu muy yu muy yoo xam ne da koy ŋàññe di tere ñu mel noo nele wala muy tudd ay ñoo xam ne ñu yées lañ di wax la ñu nekke woon nga fexe yow lool nga sori ko. a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim inna alladina ajramuu kaanuu min alladina aamanuu yadxakuun wa ida marruu bihim yataxaamazuun wa ida nqalabuu ilaa ahlihim nqalabuu fakihiin wa ida raawuhum qaaluu inna haa'ulaa'i la daalluun bara muy jeexe damuy wax te suuratul mutaffifuun ña nga xam ne ñooy way jom mu ñaa jaamu ña ne nekkoon nañ ci àddina doon saboote di reetaan ñi nga xam ne ñooy wëy ngëm yàlla ya te leen rombee ñu ñuy kobosante ah xoolal gaay gaay ñu gaay gaay modde ñu buñ leen di xoolal gaay liñ génnee di leen sabootee ka ñaawal di leen dugal ci réseaux sociaux yi def seen benn groupe boo xam ne ñaawal leen lañ ko tuddee wala ak buñ ko mën di ñu fay paasante bi ñaawal way ñi nga xamante ne wooy woy ngëm yàlla yi mu ne kon nag lool nga sori ko waaw ak yi nga xam ne moom lay wax wala yaghtab ba'dukum wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtum ca suuratul xujuraati waaw est-ce am na kenn ci yéen ah koo xam ne bëgg na bu leen nekk walla tajassasu bu leen fi nekk di di di di di di jaasuusante di espionné wante di rajo walla yartab ba'dukum ba'da bàyyi leen di jëwante ñenn ñi buñ jëw ñeneen ñi ndax kenn ci yéen bëgg na muy lekk yàqu mboroomam mbokkam fekk maytan fekk mu génnoon àddina bañ denc ko mu dem sulli ko di ko lekk loolu xam ngeen ne fa karitu moom yéen ñépp a ko ñaaw waaw kon nag yooyu nga fexe sori ko loolu da nga koy sori ak yaa ayyuhal ladina amanu ca kanam laa yasxar qawmun min qawm bu fi kenn di saboote benn ñoñ bu ñeeñooy di saboote ñi nga xam ne ñooy ñeneen bu ne man géer laa ay wa maay saboote ñeeñoo yi bu ko fi def man mii gar mi pire ngay saboote ñi ci des man tubaab laa wala africain laa tubaab bi du tous nit ku ñu la baax bu ko fi def lu tax ngeen di saboote nit ñi ah képp koo xam ne sa bët yaa nga ko teg ci li nga xam ne mooy couleur boo gisee nit na mu mel ngay njëkk a gis mooy yow na la leer ne am na jikkooy iblis buy taxawaalu sa biir dënd waaw ndax moo ne woon man xalaqtani kenn laa dul su sujjóotul ma man yow nga bind ma min naarin wa xalaqtahu min tiin nga bind ko ban te ban moo gën <laughs> naara ko gën sawar kon nag yooyu nga xamante ne da koo tere ah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman loolu nga fexe bu ko de waaw bul mel noonu le moo tax mu ne wastahjina na nga lool te sori te na nga ñaawlu kulla boo xam ne qad nahal ibada borom bi tabaaraka wa taala jaamam yi an haaca loolu le wa jaanib haata teet ko ah teet ko te fexe ko sori boo ko defee rek taxus rashada mu ne ndax fa innahu ndax kat subhaanahu woonaa ak sellaayam moom borom bi tabaaraka wa taala gàcc nga alaamaa moom ak a li nga xam ne moom la ñu xamul dara di ko jéem a taqal maa anzala gis nga alquran yi wàcce wu ko illaa lu dul ndere lu dul li ta'mala bi yow jaam di nga jëfe ko kon nag la waay waay waaye sàkkul di jëfe loolu léeg alquran la ca ne la nga xam ne mooy teree nga daal di koy sut <coughs> lii la gis nga sëriñ bi li wax ni mu leere hein jataay yi yëpp lañuy gis laa tax juran bu ko dongu wat lu hu ko jàng mu ab bidaa dappetoo ko waston bi tam del génne maasitalu la soob minhu ci alxuraan abadaa ba faw ci façon xam-xam yi minal ulumi comme ni ko boroom xam-xam yu njëkkee doon defe te bépp eh, wasfu bépp melo boo xam ne suñu borom taggug boroom bi da cay nekk di ci tagg jaamam yi fexeel meloo ne la ta nga ñaawlu bépp melo boo xamante ne dafa tere jaam yi ñu meloo ko ta nga sori ko de. boo ko defee di nga jot di nga jote njub ndax boroom bi daf koo wàcce wàccewu ko lu dul ngir nga jëfe ko da loolu lu mel noonu la Mawlana Ibn Mas'ud doon na ko wax ne waaye ma ne alquran jii kenn ko fi wàccewul ngir leneen lu dul ngir ko voilà kon nag lii nii nga lii sëriñ bi wax dafa wuteeg lool yi nga xam ne moom lañ koy nettali naan sëriñ bi da doon da doon tere ñuy firi alxuraan ma loolu ak fu ñu ko mën di bind loolu wérul non loolu wérul man de wér parce que moo ko bindal boppam man li ma la doon wax euh, fan ngee naan la heureusement que bind naa wallahi heureusement ba Cheikh yi fi euh, ne wax radiyallahu anhu sëriñ bi bind na radiyallahu anhu mais naka la ñuy gise li mu bind mu leer nañ ñu bàyyi ko fi di naan am na lu ñu dajale ay waxam ñu mais ma ne loolu est-ce que yem na ak lu mu bind est-ce que yem na ak lu mu bind lii mu bind te sëriñ bi radiyallahu anhu même bu nee téere bi da koo téel bind dëgg la waaw mais téere bi sëriñ bi radiyallahu anhu corrigé wu ko ah. ba ni muy génne àddina Masaalikul Jinaan bu doon xam na ne li fi nekk du noonu wala boog am na ak njuumte gu ci nekk dina ko corriger ñaata téere la bind bindaat ko ñaata téere la bind bindaat ko xam nga wala am na yoo xam ne da leen a taalif ba pare taalifaat leen bii masali jaaraatu ci te masula wax fenn ne la ma fa wax foofale dindi leen lii kon nag ay ñun waxoon naa la dañoo am problème wu problème wu traitement des données mooy nettali yi ni ñu koy seggee dañoo am problème am te loolu li ñu ko li ñu ko teg mooy problème mu xadiis problème mu xam-xamu xadiis bi ñu ko amee foofu la affaire yëpp jóge il suffit ñu ne benn mag nee na wala kii nee na après ñu dajale yoo yee même bu ñu ko bindee ci téere mais c'est pareil c'est pareil mais euh, téere tafsir yi téere yenn xadiis yi ak yooyu nga gis ci ay xadiis yoo xam dañ naan la lii wax ji wax ji nga dégg yenn borom xam-xam ne wax ji baatil neen la parce que dañuy xam ne lii dafa wutee alquran ak sunna te tamit ñi ci nekk ñu gis ne mais ay benn góor nee loolu xam nga ci xam-xamu benn góor nee na loolu loolu du wax ju kenn ji jàpp parce que kenn xamul kan la man naa wóor man naa yàq wóor comme que nag loolu am na ci kenn du jàpp wax jooju. léegi nan la ñuy bàyyee lii sëriñ bi radiyallahu anhu wax te ñu gis ko fi mu leer nañ ñu naan moom da doon tere nit ñi eh, eh, eh, firi alquran loolu am masula tere kenn firi alquran wax nañ la sànk dañuy gis wastam bi tam na nga tiire xëcc ci alquran ci wàllu li ci génn ay wàllu fi xam-xam yi lu la soob loolu wax naa la ña ko am waaye ñi ko amul kay ñi nga xam ne manuñu ko te suñu borom nee na bu ngeen andi woon loolu la walaw rudduhu ila rasul wa ulil amri minhum voilà léegi nag képp koo xam ne bokkoo ci ulul amri mooy ah, ulul amri boroom xam-xam yi nga xam ne am nañ capacité am nañ ahl am nañ moyen waaw kay kooku lañuy tere bu dee sëriñ bi tere na ñooñu lay tere te loolu boroom xam-xam yépp ñooñu loolu lañ tere rahmatullah alayhi képp koo xam ne amoo possibilité manoo firi alquran amoo moyen yi xamoo usul xamoo yenn yi mënoo ci génn ay waxtaan ay man booy firi mooy bu dee jàng nga arab man ngaa kii man xam nga langue arab loolu mooy jëlal ñi nga xam ne mooy mufassiruna yu mag yi ñoom al imam at-Tabari ñoom al imam Ibn Atiyya ñoom al imam al-Qurtubi ñoom al imam al-Hafiz al-Imaduddin Ibn Kathir ñoom al al al-Alusi rahmatullah ay façon yooyu ay al imam al-Qurtubi al ak ñoom Jalalayni léegi al-Mahalli ak al imam as-Suyuti rahmatullah alayhima jëlal loolu ngay xool li ñoo wax ngay wax loolu kese tamul wax leneen waaw léegi nan lañ mën a waxe ne léegi loo kay ñépp xam ne képp kat kat kat mooy ñëw xamoo dara ci arab xamoo lii jël alxuraan di firé sam sam xel loolu ñépp ko tere sam xel loolu ñépp tere loolu sëriñ bi buy tere loolu lay tere comme ni ko ñépp tere radiyallahu anhu mais naka lañ naan ay ay ay ay nga dañ ci dégg yenn yoo xam ne yoo tuumu rànke yoo tuumu rànke waaw ndekal la nit mën a taxawee ne sëriñ bi radiyallahu anhu bu problème ma soon a am bu buñ ko ko waxee day laaj est-ce que foofu dañ xanaa dañ fay firi alxuraan loolu c'est tellement grave wax jooju c'est tellement grave ñu koy tëkk di di ko dëkkale di ko di ko askanale Serigne Touba radiyallahu anhu wal iyaadu billah muy wax loolu waaw alors que liñ bind nii leer nañ yow nan la ñuy wax dëkk bu am problème amul dara lu nit ñu njëkk xalaat mooy est-ce que daa mel ni daa lii wa al alxuraan ngay ngay xalaat ne moom xanaa da gaay moom la ñuy jéem a wala iyaadu billah tam mooy yàlla yi ne fi naankatu sàngara yi ne fi ñii jaay seen bopp ne fi ñii di def lu ne loolu dafa amoon jamono jooñaa ñépp déggoon nañu làmbaay waaw déggoon nañu fii gaa yi ay ndarak yii gaa yi dañ doon wax yow Dakar fii fépp sax bi neenu sàngara yi xas problème bu amee ñu ñu ne ñu nañ xanaa xanaa day am ku kuy kuy firi alxuraan wax jooju c'est tellement grave nit ñi duñu bàyyi xel ci li ñuy nettali ñàkk a segg ay wax loolu moo ñu jëmale ci ñoo ñu dugal ci tuuxi duuna yi ñu lekk waaw moo tax caaxaan gu ne nit mën na koo wax ñu topp ci parce que rek nee nañu walla am na mag mu ne mais ma ne mag moom mooy kat sëriñ bi lii mu bind nan lañ ko fi man a bàyyee lu ngeen man di wax mais Masaalikul Jinaan mu bindu affaire yi mu affaire yi leer ngeen ne affaire bi léegi lii lii mu wax nii mais bu na nee wa kullu wasfin bépp mero boo xamante ne nii tagguk suñu borom daf cee tagg jaamam yi fexeel nga meloog lool mais yow boo xamul melo yooyu lan la ndax lenn la boo nee bu ko kenn firi mooy lan mooy affaire bi lenn la la ci yàlla wax doo ko xam doo ko firi te kooku mu ngi mu ngi dawloo nit ñi alxuraan waa ji wax loolu waaw ba tax ñoo xamante ni ne alxuraan ñoom pour ñoom lañ téye rek di jàng te sëriñ bi dina leeral ci kanam. façon njàngin yi nga xam ne di te am na luñ ci waxoon ratatatatatat te yow bàyyi woo xel doo ci tadabbur doo ci tafakkur doo ko xalaat doo ci bàyyi xel doo fexe xool tafsir yi ci wax liñ lañ ci wax ngir nga fexe bi am dégg-dégg ci alquran waaw façon njàng yooyu nan lay demee ak boroom xam-xam yi liñ ci wute yooyu yëpp dina ci ñëw di dina ko leeral ci kanam yow ngay wax wax yoo xam ne day dawloo nit ñi alquran te lii sëriñ bi wax naan bépp melo boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf cee tagg daf cee melale jaamam yi fexeel melo doon man bu ma xamul lan lay tekki mais nan laay fase nan laay meloowe loolu téere xam ne en mandarin lañ ko bind làkk bi gën a siiw ndax chinois amul le chinois ça n'existe pas mu ngi mel ni ñuy taxaw naan ba français bi naan moom la vous parlez le sénégalais y a pas le sénégalais y a le wolof waaw moo gën moom la ñuy a wax mais y yaa am na pulaar yeneen ak yeneen moo tax loolu c'est tellement grave nañu buñ ñëwee di wax ci téere sëriñ bi nañu wax lim bind mu jeex quant à après biñ gisee li mu wax mu leer nañ ñu bàyyi ñu wax li mu wax ba pare suulaat wax jooju ak ay nettal yoo xam ne dañ naan ci moom lañ ko toxale même bu dee nee nañ dañ koo dajale mais bokkul ak li mu bind li mu bind da leer ne lii moo ko wax te loolu doon jëfee loolu la doon bu ma xamul alxuraan xaw ma liñ ci bind xaw ma melo yi mu naan ma naa ko meloo yi ma naan bu dee lu ñaaw la yu mu yu mu yu yu naa ko sori naa ko teet mais bu ma xamul alxuraan nan laa koy defee nan naka. nga dégg ñi gën a tuumuraanke moom ñoo ñi naan la alxuraan kenn du ko firi te bu ñu koy bu ñu lay tegtal di di la layal loolu naan ndax suñu borom moo ne ne alxuraan wa maa ya'lamu ta'wiilahu illa Allah yàlla iyaadu billaah dama naan la yow loolu nga def est ce du firi alxuraan li nga def noonu. nee nga bu ñu ko firi ndax yàlla nee na moom kese moo ko xam yow dama naan la loolu nga wax noonu est-ce que du firi alxuraan yow moo tax wax dëgg yàlla nañu nañu jàmmal nit ñi sëriñ bi radiyallahu anhu li mu bind leer na kuy wax waxal li mu bind boo paree bu dee am na yeneen yoo bëgg a wax wax ko feneen mais bul jël mbindum sëriñ bi wax ko ba pare ñëw suule ko yeneen nettali yoo xam ne dañ ko koy askanale te wérul ci moom parce que loolu man da wér waaw dawloo nit ñi alxuraan loolu mënu la nekk